A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil An'aam ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. fa in kaddabuuka faqul rabbukum duu raxmatin waasicatin walaa yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimiin suñu borooma ngay wax ci laayaab téeméer bi ak ñeent fukk ak ñaar mu ne fa in kaddabuuka bu ñu la weddee nag ne la waxoolu demeek li ngay wax demewul noonu wal iyaadu billaah ñoom quraychin ñi faqul wax leen rabbukum seen boroom duu raxmatin waasicatin mooy boroom yërmande gu yaatu gi moom de moom jii mooy moo tax mu leen di yéexi ay way ñëw leen dugg ci diineem jii te bàyyi li ngeen di xaraamal te tegu ngeen ko fenn lu dul ci seen li nekk seen kaw gémmiñ yi muy seen bakkan yi ay seen boroom de ñëw leen bu ngeen ñëwee dina leen yërëm du rahmatin wasi'a mooy boroom mëne gi nga xamante ne nii ju yaatu ji wala ba su léegi nag ah wax na leen de lool de da leen koo xamal yërmandeem bu yaatu ngir ngeen mën a dellu ci moom continuer noonu nag ci seen mooy teg seen mbeew tegi ak seen mooy ko ak di ko bokkaaleeg xaraamal loo xamante ne moo ko daganal na leen leer ne nag fa buy indi mbugalam wala yu raddu kenn du delloo nag ba suhu mbugalam mu tar ni muy teg anil qawmil mujrimin wëlli fexe ba du dal nit ñi nga xamante ne ñooy way jomb ñaa jaamu ñii loolu manu la ne sa yaqulu xel na laa wax yow rasulullah alladina ashraku sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñoo bokkaalekat yii waa Quraysh xelséef nañ laa wax naan la law shaa allah naan la waa yow mais yéen lan moo tax sax yow Seydina Muhammad nga ñuy sonal nii yow du yaane yàlla lu ko neex rek lay am mooy am ah voilà du ñun ñun ñëpp xam nañ ko law shaa allah waaw waaye yow bu sooboon yàlla daal ma maa naa nekkuñ woon di ko bokkaale voilà nee nga ñun lii ñuy def bokkaale ñu ko tudde ah parce que ñoom ñoom ñoom jàppuñ ne pour ñoom lii moo jaadu voilà di jaabu ñoom hubal ñoom laat di jaamu yàlla di ko boolee ki ñoom hubal ñoom in isaafe ki la ak gaa yoo yële ñoom jàpp nañ ne lii mooy li normal voilà comme que nag yow nee nga yow ñun dañuy bokkaale waa léegi sax léegi d'accord quoi c'est léegi law sha Allah bu sooboon boroom bi ma maa ashraknaa konoon te kon ñun doonu ñoon bokkaale wala abaawuna du caagante ne suñu bàyyi ak suñu maam yi ñu ci fekkoon ci yoon wii ñiñ ci fekk ñoom itam doonuñ ko woon def wala harramna min shay te nag bu sooboon yàlla yi duñu xaraamal dara kon nag le fait que bu bàyyi ñun ñuy def lii mooy loolu da koo neex wala mu ngi noon gis nga xalaatu bu yées bi ñu yor <laughs> voilà xam nga waxu ne bu soobul woon yàlla bu neexoon bu sooboon bu soobul woon yàlla ah bu sooboon yàlla du ñu bokkaale loolu dëgg la xam nga mais ñoom jubluwul ci dëgg googu voilà mooy kalimatu xaq waaye yuraadu biha baatil mooy dëgg waxu dëgg la mais ay meen lañ ci lañ ci lañ lañ la moo tax ñu wax ko voilà mooy kay borom bi wama tashaa'una illaa yasha allah nee na dara du leen soob yéen jaam yi lu dul daa fekk ci jiitu mu sooboon seen borom loolu man ngeen man ngeen man koo réaliser wala sax ngeen koy bëgg léegi nag ñoom ñu jaar foofu nag ne kon yow bañu ah way bu ñu sonal sa waay monsieur lënu sonal pas quoi yow bu sooboon yàlla ñun doonuñu woon nekk doonuñu woon naan biir voilà nga gis gaa yu mel noonu di wax noonu bu sooboon yàlla mais doonuñu woon jaaloo doonuñu woon dund dund gu mel nii dépravation de mœurs nga ko tuddee ah ah nii du noonu ngeen mais du n'est-ce pas bu sooboon yàlla du ko def du ñu ko def nga ne waaw mu ne kon nag le fait ñun ñu koy def mooy kon daa fekk da ko neex ñun ñuy def lii alors kon nag laissez-nous tout tranquillement alors que loolu c'est un raisonnement faux archi faux ce n'est pas un raisonnement loolu ay caaxaan la kon nag ñoom lan lañ doon wax naan bu sooboon boroom bi daal ma ashrakna doonu ñoon bokkaale wala abauna ñu nag suñu baay ak suñu maam yi ñu fekkoon ci lii wala harramna min shay bu ko soobooyin doonu ñoon xaraamal dara ci xaraamal ci yii nga ñu naan du noonu kadhalika suñu boroom nag ne xoolal rek naka nii kaddaba la mu weddi woon alladina min qablihim ñi nga xam ne xeet yi leen fi jiitu woon wax ju mel nii lañ doon wax xatta weddi woon borom bi tabaaraka wa taala jàppe ko ay fo xam nga lu mel nii lañ doon wax kero naan gaa yi waaye yow bu yàlla rayee ngeen dafa xaram léegi nag nit bu rendee il faut nitay rendi daal mu dagan ay way jëlee suñu boroom ne kadhalika naka ni kaddaba la weddi woon alladhina min qablihim ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon ci kéefër nii lañ fi nee woon de ñoomin Firawna ak gaay mel ni ñoom hatta dhaqu ba'sana noonu lañ nekk ba kera ñuy mos sama mbugal mi ma leen doon tëkkoo ñuy bañ xul wax leen nag hul hal indakum ndax yéen daa nekk fi yéen waa Quraysh yéen yéeféer yi min ilmin ci xam-xam boo xamante ne nii moom boroom bi xamu ko fatuxrijuhu lana te xamaluñu ko ñun ñii jullit ñi bu ko defee fa tuxrijuhu naa léegi nag mu ngi noonu ngeen génneel ñu ko daal bu ko defee daal ñun ñu xam boo xam ne xam-xam boo xam ne mooy wane ne lii ngeen nekke borom bi da cee gërëm te moo leen ko sant aywa génneel leen ñu ko génneel leen ñu rek bu dee am na ban téere waxuñu nag ngeen taxaw naan ñun ñoo ko wax loolu moom du du du argument in tattabi'una waaye yéen daal mooy amu ngeen ko xaaral ñu wax leen li fi xew in li am ba des tattabi'una nekku ngeen di topp illa dhanna lu dul seen njort yu bon yi ngeen yor wa in antum te yéen ñi nekku ngeen illa taxrusun ñu dul ñoo xam ne dañuy jabbatu dañuy expliquer dañuy wax lu wuteeg li am di waxal borom bi tabaaraka wa ta'ala lu wuteeg loolu la lu wuteeg dëgg qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam falillahi alhujjatul baligha falillah borom bi da la ñeel moom dong alxujjatul baaliga lay wi nga xam ne mooy wu jotale wi wi nga xam ne moom la wàcc ci alquran gi di ko dóor ci kanamu jaan yi di ko leeral loolu moom borom bi kese la ñeel nga xamante ne nii moom mooy lay wu jotale wi walaw sha falaw shaa bu ko sooboon nag moom borom bi tabaaraka wa taala la hadaakum ajma'in dina leen gindi yéen yéefér yi mbooleem seen waaye loolu jiitu na nekkul loo xam ne moom la borom bi soob qul wax leen ba léegi yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee leen halumma shuhadaakum aywa léegi indi leen teewal leen fii ñu xool shuhadaakum ñi nga xam ne ñooy seeni seede alladina ñi nga xam ne yashhaduna ñooy seede anna allah këne borom bi moom tabaaraka wa taala harrama hada moo xaraamal yéen yéen ne dafa xaraam naan xaraam na ci suñu jigéen ñi dagan na ci seen góor ñi ak saa iba yeeg ah xaam yooyu nga xam ne dinañ ko gis insha allah yooyu noonu mais yéen léegi indi leen ñi nga xam ne ñooy seen seede yu seede woon ba boroom bi de xaraamal fa in shahidu ñoom ñooñu nag buñ leen woowee ñu ne ngeen indi ñoom yéeféer yi dëgëru fit ne ñoom diw wala jiw ak ñii ñoom ñoo ko seede fa in shahidu gaa yooyu présenté wu daal di seede ne si si si ñun ñooy seede ne borom bee wax lool xamal dañuy expliquer de fala tashhad maahum yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye bi mooy fépp foo fekk ay caaxaankat ay yéeféer lañu wala yoo xam ne sax ay jullit lañu waaye seen bakkan moo leen noot iblis lañ def mooy seen taa mooy seen ñu nekk ci yoo xam ne ay caaxaan la ba pare bëgg koo tuddale bubbale mbubbum diine ñu leen di wax ñu naan diw sax moo ko seede walla di nettali ay nettali yu amul naan ñoom sëriñ diw mag am na mag moo waxoon te sëriñ diw waxoon na wala naan sëriñ diw ko wax ñoom ñu koy seede yow moom falaa tashhad bu ko seede de bañal ne du ma seede mukk maa hum bul seede kon ànd ak ñoom yow Seydina Muhammad lii ñuy seede alayka salaatu wassalaam wala tattabi tangal lawaay bul topp mukk ahwa alladina bakkanu bànneexu gaa yi nga xam ne kaddabu dañoo weddi bi aayaatinaa ci suñuy laaya yi walladiina te ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii laa yu'minuuna bil aaxira gëmuñu bés pénc ñooñu bul topp seen seen bànneex yi de gis nga bànneexu yéeféer yi ci àddina bi nga xamante ni dañuy toog rek yu xaraam yépp ñu bëgg koo mondialiser nag yor seeni bay bailleur de fonds yor seeni kii di embargo bépp jullit bépp jullit boo xamante ne nii danaan yii nga xamante ne ngor ci boppam koy bañ ay ngóor jigéen ak yooyu ku ko bañ ñu naan gars yi dañ leen discriminer ni ils sont ils sont discriminés voilà c'est une minorité discriminée les transgenres dañ leen foofu léegi nag ba pare jaar ci di dëkku gaa yi réew mu deful nii ñu dee kenn dootu la subventionné ñun la club de Paris dootuñ la daal di dexu benn alal dootuñ la lebal bu ko defee nga am problème waa FMI e waa banque mondiale gaa yi mere la bu ko defee nag yow moom yàqu nga loolu nag bu dëgg fenn fenn nga yàqul dañ laa defaroon balay yàq kon nag mu ngi noonu le loolu nag suñu borom nag ne bul topp seen bànneex yooyu de voilà yow état bi mi jiite état beeg yow mi nga xam ne jullit lam daanga bul topp li nga xamante ne mooy ban seen bànneex yii nii de kon nag mu ngi noonale kon nag mu ne wala tattabi kon bul topp ahwa alladina kaddabu bi ayatina de bul topp ñi nga xamante ne bànneexu ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo weddi suñu laaya yi ah walladina la yu'minuna bi axira te ñoom ñooy ñi nga xamante ne nii gëmuñu dara ci al axira de wa hum te ñoom bi rabbihim yaadiluun ñoom seen borom dañ koy utal ay di nekk ñoo xamante ne dañuy gëmloo seen bopp ñii nag bu dee en laïcité ñoom moom dañoo jàpp les députés ak les sénateurs bu dee ñu am sénat ak li nga xam ne assemblée ñoon ñooy taxaw taxawaalu yàlla mooy ñoom ñooy def faire le lois voilà ñoom ñooy faire les lois voilà di utal yàlla ndend que ne ñun ñii waaye yàlla yooyu ay la loi divine yooyu moom waxi caaxaan la voilà wal iyaadu billah waxu tardé la lii li fi am la loi de hommes